bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ba léegi ñu ngi wax ñu ngi ci xare bi nga xam ne moo amoon ci bërëb bii muy xare bu rëy boobale gisoon nañ ni yonente alayhi salaatu wasalaam waajale armem nekk ci xur wi ci montagne Uhud diggante sii ngay gis rumaat yi fi ñu taxaw montagne waxut baa nga nële ca gannaaw fees ter nekk benn waaye am na lu dox digganteem ak fii nga xam ne fi la tegoon rumaat muy montagne bi nga xam ne ci lañ taxawoon Abdallah ibn Jubayr nekkoon seen gis radiyallahu anhu min bani Amr ibn Awf comme niñ ko gisewoon léegi waa Quraysh bi ñu waa Quraysh ak si jaar wiir ñëw ci xur wi nag ñoom ñu ngi wan seen gannaaw Medina seen dokk Medina nekk ci kanam xur wi nii waaw Allahu akbar moom la imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi mu ne wa ta'abba'at Quraysh wa hum thalathatu alafi rajul wa ma'ahum mi'ata faras qad jannabuha faja'alu ala maymanati al-khayl Khalid ibn al-Walid wa ala maysaratiha Ikrimah ibn Abi Jahl ha wa Quraysh waajal ak nekk nag ci biir xur wi yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi ci suufu jabalu Rumaan montagne bi nga xam ne fii mu teg ñi nga xamante ne ñooy fettkat yi waa Quraysh si jóge ne contourné mel ni ñu jóge Medina nag di ñëw ak si bi ñu ñëwee ñu waajal seen bopp waaw deux fas lañ yor ñu daldi seen fas yi bari ki jiite woon fas yi nekk ci ndeyoor bi mooy Xaalid ibn al-Walid ki nekk ci càmmoñ bi Ikrima ibn Abi Jahl waaw léegi nag ñu waajal taxaw jigéen ñi taxaw ñépp nag dañoo dañoo da jigéen ñi boo leen xooloon doo leen xàmmee dañoo ñépp kagule woon waaw sol lay yéere guerre léegi nag bi nga xam ne noonu la demee ñaari kuréel yi jà jàmmaarloo jàkkaarloo Allahu akbar laata xare di di tàmbali yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg xemmem loo jullit sawar loo leen xare bii ñu jëm mu daal di génn benn jaasi ne man yaxudu haaza sayfa bi haqqihi waaw wax saxaabaan yi ginnaaw bi mu leen sàppee defar leen ñu nekk rang bu baax sàppe leen sàppe yu baax mu ne leen ana kan mooy jël jaasi ji ci xàqam saxaaba yu bari daal di jóg ku nekk naan man ñii de ñenn ñi dañuy ñëw dee ko xool yonent way saa saam nangu ko ñenn ñu làkk ko mu bañ ba ni nga xamante ne nii ci la Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha radiyallahu taala anhu wa arda ne yonent bi alayhi salatu wassalam waa ya rasulallah fa maa xaqo waaw moom mooy kenn ku jóg laaj lan mooy xaqam sinon Seydina Omar laaj na ko yonent bay saa saam téye ko Seydina Zubayr laaj na ko am nañu ne Seydina Ali ñeneen ak ñeneen yonent bay saa saam téye waaye Seydina Abu Dujaana jóg na yonent bay saa seneen waa lan mooy xaqam yonent bi alayhi salaatu salaam waaw moom Abu Dujaana axu Bani Saa'ida Simat ibn Xarasha radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko an tadriba bihi al-aduwwa hattaa yanhani yanhani waaw mooy boo ko jëlee ku jël jaasi bi dóor ko ci noon yi ba ni muy ba ni muy weng mu ne ko ana aaxidun ana axiduhu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi haqqihi ne ko kon maa koy jël ci àqam yonent may saa saam jox ko ko mu nekkoon jàmbaar mu téye jaasi waaye yonent may saa saam ne mu kenn defagul dara laata liñ taxawee noonu ñaari kuréel jàkk jàkkaarloo ki njëkk tàmbale xeex bi benn kàccoor la bu bokkoon ci waa Medina waaye demoon ci waa Quraysh la nekkoon muy Abu Amir al-Fasiq waaw Abd Amr Abdu Amr bo ibnu Sayfi ibnu Malik ibnu Nu'man nga xam ne laata yonent way saa saam bi ñëw Medina dañ ko doon wooy ar-rahib da doon wax nit ñi yëfu alaaxira yëfu jaamu yàlla yëfu bàyyi yu bon yi di leen wax yooyu yonent way saa saam ñëw mu daal di koy jalousé iñaane ko ne manu la nekk ak moom fii bi Badar weesoo mu daal di koy jóge daal di dem Makka ne waa Makka nag bu xare ametee tey di ngeen xam ne man kilifa laa ci waa Medina waa Aws bu ñu taxawatee ngeen bëgg a xare man damay ñëw jàppate leen te bu ma génnee laata xare bi tàmbale wax ak ñoom ñoom ñëpp dinañ ñëw fekk ci ma xaar leen ba xare am bi xare bi amee mu génn laata xare bi tàmbale ñaari kuréel yee di xoolante di jàkmaarloo di xoolante di jàkkaarloo waaw moom Abu Amir Abd Amr ibn Sayfi waaw al-Fasiq ar-raahib lañ ko wax jaamukatu yàlla bi lëlukat bi yonent way saa saam tudd ko al-faasiq kàccoor bi mu daal di génn jóge ci waa si ñëw ba ci kanam taxaw ñépp du ko gis mu ne leen yaa ma'shar al-aws eh yéen sama mbokk yi ci aws ci yéen waa Medina ñooñu ànd ak Muhammad laay wax xanaa xamu ngeen ma xam naa sama sama sama sama kawul bi ma def moo tax xamu ngeen ana Abu Amir waaw man naa Abu Amir léegi nag ñëw leen ci man ñu ne ko laa an'ama allahu bika aynan yaa faasiq ne ko yal na bu yàlla seral sa bët bu mag bi mu mer ni hii waalu xew laqad asaaba qawmi ba'di ah, bu ñëwee taxaw gaa yi ñëw bu wax gaa yi ne ko yaa faasiq toppal bi seral sa bët <laughs> mu am kersa nag <laughs> naan mu ruus naan lii sama ngañ ñi de laqad asaaba qawmi min ba'di shar naan laqad dëgg dëgg asaaba laal na jot na qawmi sama ñoñ ñi ba'di sama gannaaw shar ñu ban leen dal ba ba may wax ñu faale wuñ ma mu jël nag mer jël ay xeer di leen ko xaañ noonu la xare bi tàmbalee waaw xare bi daal di tàmbalee léegi waa Banu Abdid Daar laata xare bi tàmbalee ñoom tamit Abu Sufyaan daa def benn mbir Abu Sufyan da leen ne hee yéen yaa bani Abd ad-Dar innakum qad wal qad wallaytum liwaa'ana yawma Badrin fa asaabanaa maa qad ra'aytum wa innamaa yu'taa an-naasu min qibali raayaatihim idhaa zaalat zaaluu fa immaa an takuffuunaa liwaa'anaa wa immaa an taxulluu an taxilluu baynanaa wa baynahu fa nukfiikumuuh léegi nag mu ne leen hee moom itam mu soññ waa Quraysh moo ne woon le grand général moo jiitoon xare Abu Sufyan Saxr ibn Harb mu ne leen eh yéen Banu Abd Dar yéen la ñuy waxal ci waa Quraysh moom ci waa Banu Umayya la bokk ñu ne waa Banu Abd Dar mu ne leen yéen gis ngeen yéen bésu Badar yéen lañ joxoon suñu dana suñu raaya suñu drapeau ngeen ñu xullee ba li ñu dal dal ñu yéen li ñu daloon ngeen gis ko mooy defet bi te nit ñi armée yi seen côté bi ki dee drapeau bi foofu lañ leen di mane bu drapeau bi wadd armée bi wadd kon nag man wax di daal man Abu Sufyan naa wax ak yéen soit di ngeen jaay njàmbaar ci drapeau bi bu ñu leen ko joxee tay walla bu dee manu ngeen ko bu leen engagé wu ngeen bàyyi ko ñun waa Quraysh ñu des ci Quraysh ñun dinañ xam lu ñuy jëlee suñu drapeau ah. waa Banu Abdi Daar mer ne nahnu nusiibu ilayka liwaa'anaa sata'lamu ghadan idhaa iltaqaynaa kayfa nasna'u gaa yi na ko may loolu wax ne Abu Sufyaan bu dee fondoo la wax Abu Sufyaan ñu la xam ñun ñooy jël suñu drapeau la jox ma ne ñoo koy garder ah, bàyyil ba xare bi tàmbali waaw mooy bi mu leen di waajal ne bàyyi ba suba ba xare bi tàmbali loolu leen wax mooy laata ñuy ak si bi waaw bu ñu dajee di ngeen xam njàmbaar ji ñu fiy jaay ñun waa Bani Abdiddar ci noonu <laughs> ci laat bi kon jox ko Talha ibn Abi Talha waaw min Bani Abdiddar radiyallahu euh, alayhi min Allah ma yastahiq léegi nag xare bi tàmbali waaye xare bi mu tàmbalee laata muy tàmbali tamit <laughs> ah Hind daal di taxaw na génn bint Utba waaw nit ñi di daje di jege si ñaari armée yi di jege si bi al-Fasiq sànnee yi ñaari armée yi di di di daje si waaw Hind nag bàyyi ba ñuy jege si bu taxaw na waaw ànd ak jigéen ña yor ndënd yi nag di dóor di dóor waaw ca gannaaw jigéen ña ci ginnaaw góor ñi armée bi lañ newoon di leen xoj soññ nag di wax ca kaw. naan woy hën bani abdiddaar woy hën humaatal adbaar dorban bi kulli battaar in tuqbilu nu'aaniq wa nafrisu namaariq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq Allah gaa yi commencé kay <laughs> waaw naan woy hën sub yéen waa banu abdiddaar di dóor ci dënd yi ñoom jigéen ñi fi limoon ak ñeneen waaw gaa yi leen fi njàmbaar woy hën ci kanam humaatal adbaar yéen ñu ñu jox suñu drapeau yi nga xam ne yéenay yéenay garder yéenay aar suñu arrière yi ak ci kanam ba kenn daw dor ban bi kulli battaar tey lu ñu bëgg fépp fu articulation nekk ci jullit bi fépp fu ñaari yax di laale ndafa jaas yi seen jaas yi di daw ak seen xëy yëg leen benn mbir nag ñun seeni soxna yi ñoo leen koy wax in tuqbilu nu'aniq tey bu ngeen jàmm dëgmalee ci xare bi daw ngeen jaay suñu jàmbaar dinañu doqoo paree dinañ leen bëggal wa nafrisu namaariq dinañ lal suñu lal yu noyyi ak tub yu noyyi ñuy bëgg ñu nag yéen waaye ayin taw tut biru tey bu ngeen fi wanee gannaaw daw nu faa rek ku ku ku ku ku daw rek mooy yow signé nga sa sa sa divorce fase nañ la waaw ñun ñoo lay fase fi raqa ghayr waabiq nag fase boo xam ne du am benn benn benn énabilité du ci am waaw waaw loolu na léegi nag ci la xare bi nag commencé yonent bay sa sam saxaaba yi naan amit amit loolu moo doon seen shi'ar waaw mooy nag déeg yi dal ci waa Quraysh rek ñu commencé xare bi tàmbali bi xare bi tàmbalee waa Quraysh dañu ne pirip ñu daal di faat ki nga xamante ne nii moo yoroon drapeau bi di Talha ibn Abi Talha ñu daal di koy faat waaw waaw léegi Abu Dujaana mi yoroon ki nga xam ne mooy jaasi jonante bay saab-saab jàpp gaay di leen waajal di leen di leen gor Qurayshi bu mu tiim wa dal la comme ni ko Seydina Zubayru wax xare baa ngi tàmbali ma ne yonent bali saa saam man di bàjjanam mu bañ maa jox jaasi jox ko kii dinaa xool lan la nee na keroog xeex baa ngi tàmbali maa ngi ci ginnaawam mais amul kenn ku muy dajeel lu dul ne dina la damm ak jaasi waaw zuhur gaa yi di wadd waaw ba ni nga xamante ne nii ci la jege benn bopp dem yëkkati daf may dóor rek waa ji yuuxu rek mu daal di tourné nekk jigéen la woon muy Hind la woon mu daal di koy bàyyi nee na nag ma ne ko yow ma ñëw ne ko mais yow li nga fi def yépp tey yéem yéem woon mais li ma mooy lan moo tax nga tiim kee parce que dañoo kagule woon defoon ay masque góor ña jigéen ñi lu tax nga ñëw mu ne ko parce man bëgguma jaasi ji yonent damaa teral dama ñëw yi xaj jëm ba koy dóor mu ne ah mu mu woo xar bu ko <laughs> waaw woo al waylu <laughs> wooy wooy wooy wooy deenaa woo xar ma xam ne jigéen la ma daal di teral jaasi ji yonent ba saa salaam ne du ci faat jigéen waaw noonu la Abu Dujaana def keroog xale bi bari jullit ñi am ay blessure Seydina Kaab ibn Malik radiyallahu anhu nee na man dañ maa blessé ba manuma woon a def ma gis benn yéeféer boo xam ne moom itam ni Abu Dujaana di def lay def képp ku mu dajee ko ci jullit ñi fat na la dóor jaasi tëru nga daanu nee na maa ngi gis tamit Abu Dujaana di def noonu man maa ngi am blessure ba manuma dara ma xam ne bu ma fekkee te ku mu gis ci suuf ci jullit ñi mu jekkali la ma xaw a jóg ñëw ba ci ginnaaw waa ji ma gis moom xamul na woon ne Abu Dujaana la mais xam na ne jullit la ndax dañoo kawule woon niñ ko waxe nee na ma jàll ci ginnaaw ñoom ñaar ku nekk a ngi rey ki ngay rey koo dajal ñuy ñuy xoolante ku nekk repéré nga sa morom nee na ba ñu jege ba ñu jege nee na bi ñu jegantee waa ji yéeféer bi daal dóor benn jaasi tël Abu Dujaana daal di koy fenteeg kii bi mu yoro protéger ko eh, bouclier bi mu yoroon rek dal di dóor yéeféer bi rek mu xar yéeféer ba xar ci digg bi daal nee mu daal dindi jaaru casque bi mu defoon fii ci nëbboon ko xar kanam bi ubbi ko nii xëcc ko ma xool muy Abu Dujaana mu ne ma kaaw <laughs> loo gis <laughs> mu ne ko ah <laughs> maa toroxal yéeféer bi doon def loolu man maay Abu Dujaana waaw voilà xare daal di tagg waaw waa Quraysh keroog dee ji bari Allahu akbar dee bari lool waaye léegi nan la mujje loolu la ñuy gis ci gataa bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam